baabu istihbaabi sawmi thalathati ayaamin min kulli shahr kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu te jeexaloon nañu chapitre deux cent vingt-neuf bi nga xamante ne nii moom la imaam defoon baabu istihbaabi sawmi al ithnayni xadis bi nga xam ne moom lañ ci mujj woon gis moo doon xadis bi nga xam ne moo doon mille deux cent cinquante-sept mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha annaha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataharra sawma al-ithnayni wal-xamiis walillahi alhamdu wal minna ñu nekk ba léegi ci dernière virage ñaari buntu dese ñu ci ñu jeexal kitaabul fadaa'il buntu téeram gëneeli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 ñaar téeméer ak fanweer baabu buntu istihbaabi soppi sawmi woor salaasati ayaamin ñetti bés min kulli shahrin ci weer nekk buntu bii ba léegi wax nañ la dernier virage bii ci wàllu koor gëneelu koor yi surtout yi nga xam ne ñooy yu yu yu yu naafile yi lay wax nga am ne yu coobarewu la mu ne buntu bii da koo samp ngir wane sopp bu ñu sopp jaam bi góor ak jigéen ñoo ci yem di woor ñetti fan yu nekk ci weer wu nekk weer yooyu nag waxoon nañ la ñooy weeru jullit muharram safar rabiul awal rabiul thani jumaada al ula jumaada thaniya rajab sha'ban ramadan shawwal dhul qa'da dhul hijja weer yooyu la ñu wax nga xam ne ci wàllu lunaire croissant lunaire ci la tegu mais pas janvier février ba décembre déedéet kon mu ne bunt bii la koo samp ngir gënee lu nekk ci woor weer wu nekk ñetti fan nga ne ma mais ramadan mu la yaa gina tay na ramadan bokk ci ramadan ngay woor lépp nga naan parole <laughs> ramadan fan ñetti fan ci ramadan mu way woor yaa gina xam ne yeneen weer yi la ñuy <laughs> te wax nañ la ay naafila la ñuy wax ramadan est ce que weer woobu lañ koy woor naafila la déedéet mu ne kon wàll léegi nag imaam kon loolu la indi fii léegi buntu bi imaam boo indiwul ci kanam ay aaya comme ni nga xam ne temps yi noonu lañ ne waaye am na nag lu mu leeral ci kanam laata muy dugg ci xadiis yi mu ne wal afdalu sawmuha fi ayyaamil biid wa hiya ath-thalitha ashara war-rabi'a ashara wal-khamisa ashara wa qila ath-thaniya ashara wath-thalitha ashara war-rabi'a ashara was-sahihu al-mashhur huwa al-awwal al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah muy leeral nag waa ñetti fan yooyu ñu sopp woor ko ci weer wu nekk fan la gëne ci weer wi parce que weer wi kat dafa am décade bu njëkk décade bi nekk ci digg bi am décade bu nekk ci fin bi décade mooy dix jours dix dix dix walla dix dix neuf bu dee daawat trente day nekk dix dix dix fukk fukk fukk muy fanweer wala fukk fukk jur juróom-ñeent muy weer woo xam ne juróom-ñeenti fan ci la yem voilà kon euh, léegi mooy waa placé ko fan moo gën ndax weer wi daa yaat mu ne nag wal afdal li gën nag sawmuha mooy ñetti bés yu ñetti fan yooyu nga xam dañ koo soppu ci weer mu nekk jaam bi woor ko fii ayyaamil biid ci waxtu yi nga xam ne bés yi nga xam ne day am pleine lune moom lañuy ñuy biid voilà mooy weer wi dañuy leer nañ bu dee amul lu ko nëbb bien sûr bu asamaan si nekkee sax wa leer guddi gi weer wi day leer nañ léeg-léeg moom rek dina doy leer ak ñiital nit ñi waxuma ci biir kër yi bu dee xanaa kër yu amul toit yoo xam ne amul tois man na la leeral waaye mbedd mi da ngay gis day leer bu même bu amul lampe day leer nga man di gis parce que weer wi moo nekk badru badru yadin waaw daal di mat sëkk waaw weer wu mat ayaamul biid yooyu nag boroom xam-xam yi euh, imaamu yi ne la nag li gën mooy def ko ci foofee wu ñetti fan yi nga woor ko foofee mu ne wa hiya tey ayaamul biid bés yooyee nga xamante ne ñooy les jours blancs lañ leen di wax mooy guddi yi weer wi ni muy mate moo tax mu ne wahiyata as-salis ashar bi ci njëkk mooy salis ñett ashar fukk mooy fukk ñetteelu bés bi bu muy la treizième guddi war rabi ashar ak li nga xam ne mooy quatorzième wal xaamis ashar ak quinzième treize quatorze quinze fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom yooyu la ñett yooyu la waqiila mu ne waaye am na lii du ñépp ko wax am na yeneen boroom xam-xam yu ne déet athani ashar non ayyaamul biid le douze douze bi lay commencé waaw douze wa thalith ashar muy treize fukk ñaar fukk ak ñett wa rabi ashar ak fukk ak ñeent muy quatorze waaye mooy lii mu ne waaye wa saxiixu li nga xam ne moo wér gën a wér ci mbir yi almashhur te gën a siiw huwal awal mooy bi ma njëkk a wax mooy lan treize quatorze quinze loolu moo gën a siiw te moo gën a wér léegi lu tax mu gën wér loolu di leen di xadis yoo xam ne xadis sayna Abu Zar bi ci buntu bi xadis mille deux cent soixante deux buy wane ne loolu yeneen saa salam ci boppam moo ko wax voilà mooy moo leeral ñetti fan yooyee fan la nekk looloo tax mu ne Euh, loolu moo ci gina a euh, lëng waaw te tamit ak xadis bi ci tegu muy xadis mille deux cent soixante ba mu cay teg euh, muy saxaabu boobee Qataada ibn Milhan radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sallam moo ñu doon digal ñuy woor ay yaamal biir waaw bis yi nga xam ne les jours blancs lañ leen doox yu weex yi salaasa ashara wa arbaa ashara wa xamsa ashara kon mu indi lii ngir leeral ne moom lii moo gën a dëgër dina ko indi ci biir léegi nii lépp la tudde buntu bi baabu se baabu sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr wal afdalu sawmuha fi ayyamil biid wa hiya ath-thalitha ashar war-rabi'a ashar wal-khamisa ashar wa qila ath-thaniya ashar wath-thalitha ashar war-rabi'a ashar wa saxiixu almashhuuru huwa al-awwal nii la tuddee buntu bi léegi nag ginnaaw gi mooy al imaamu alxaafidu an-Nawawiyu ah, rahimahullahu taala mu andiwu fi kon ay aaya ay xadis la fi indi indi fi sept xadis sept xadis la fi indi sept xadis yooyu nag am na ñaar yoo xam ne gisoon nañ ko ci yoo xam ne jotoon na mu romb ci téere bi walillahi alhamdu minna léegi kon ñu tàmbali hadis bu njëkk muy mille deux cent cinquante huit te boo ko déggee rek di nga xam ne ah lii de déggoon nañ ko mooy premier boo xam ne gisoon nañ an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala awsaani xaliili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath siyaami talaatati ayyaamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duhaa wa an utira qabla an anam muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz mu daal di tàmbale hadis bi mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na awsaani dénk na ma xaliili sama xarit bi sallallahu alayhi wa sallam loolu waxoon nañ ci yonent saa salaam nee woon na law kuntu muttaxidan xalilan lattaxastu aba bakrin xalila bu ma nekkoon koo xam ne kuy jàppe kenn xarit la kononte kon abu bakrin ndaw jaloore allah moom laay jàppe xarit waaye borom bi moo ma jàppe xarit moom loolu la yonent saa salaam wax waaye loolu côté yonent balay saa salaam beneen côté bi mooy keneen comme saxaaba yi mën nañu ne moom seen xarit la comme te ñooñu gën a xam xeet yi yëpp ñooy borom xam-xamu xeet bi bu doon ne loolu manu la nekk ñoom duñu ko wax te du kenn kese du Abu Hurayra kese koy wax dinañ gis ñeneen ñoo xam ne tamit te waxoon nañ ko bañ ko doon gis ñeneen ñoo xam ne tamit loolu la ñu wax wallahu taala aalam kon mu ne aw soani mooy digg daal dina mooy dénk xaliili sama xarit ba sallallahu alayhi wa sallama yàlla na yàlla julli tey sëlmal ci moom bi salaat ci ñett bi ci njëkk siyaami salatati ayaamin min kulli shahr mooy woor ñetti fan ci weer wu ne wa rak'atay duha ak ñaar woor ak ñaari julli ñaari rakkaay duha ñaareel mu yor yor wa an utira tamit may witar qabla anaam laata may nelaw lii la ma dénkoon mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafizu al buxaari waaye naka noonu al imaamu muslimu bokk nañ ko solo hadis bi romboon nañu gisoon ko ci euh, chapitre bi nga xamante ne mooy deux cent six buntu bopp deux cent six baabu fadli salaati duha wa bayaani aqalliha wa akthariha wa awsatiha walhassi ala almuhafadati alayha moo doon premier hadis tamit muy hadis mille cent trente neuf foofu lañ ko gise woon te nañ la dina ñëwaat mille deux cent cinquante huit waaw gisoon nañ ko foofu moom la njëkkoon indi comme fii ni ma ko njëkkee indi fii waxoon nañ li ñëwaat foofu nag lañ ci ginoon a taxaw mooy salaatu duha mooy julli yoor yoor waaw waaye koor gi waxoon nañ ci sax eh, mooy suñu buntu bii eh, lëkkaaleem ginnaaw loolu moo tax taxriij bi duñu ko def ah par nañ ko foofu hadis la bu bon duñu jaaraat ci taxriij bi mu ne kon yonent bi saam xaritam bi moo ko dénk ñetti mbir bokk ci ñetti yooyu bi mu ci njëkk yi lim mooy siyaami thalathati ayyam woor li nga xam ne mooy ñetti fan min kulli shahrin ci weer wu nekk waaw woor ñetti fan ci weer wu nekk loolu lëkkaale mag buntu bi mooy baabu istihbaabi buntu sopp saw mi woor thalathati ayyam ñetti fan min kulli shahri ci weer wu nekk bu nekkul woon lu bari ngëneel yoneen saa sam du ko dénk saxaabaam yi rawatina saxaaba bu mel ni Abu Hurayra xëroon lool ci xam sunna xëroon lool ci takku njàngalem yonent way saa saam te doon takkook moom saa su mu dénk ko lii te waxoon nañ la bañ koy gis ne la du moom kese la ko dénk waaye dénk na ko ki nga xam ne xadiisam la imaamu Nawawi di teg ci kanam moo ci tegu boobu nag gisuñu ko woon insha allah kon lëkkaaleem ak suñu mi mooy yonent saa salaam lim ko njëkk a dénk mooy woor ñetti fan ci weer wu nekk kon loolu di wane ne gëneelu kon woor ñetti fan ci weer wu nekk moo tax Seydina Abu Hurayra dana woon du ma sàqale koog moom mukk waaw fekk maa ngi du duma ko baax waaw te loolu mu wax saxaaba bi ci tegu loolu la wax kon lëkkaale baa ngoog eh, kon ñetti fan yooyu léegi nag xadiis yi ñëw dina leeral comme que euh, fan la koy placer ko fan mu gën ñetti fan yooyu dina ko leeral ci ñëw comme ni mu ko waxoon léegi kon ñu jàll ci xadiis bi ci tegu muy xadiis mille deux cent mille deux cent cinquante neuf mu ne wa an abi dardaa'i radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala awsaanii habiibii sallallahu alayhi wa sallam bi talaatin lan ada'uhunna maa 'ishtu bi siyaami talaatati ayyaamin min kulli shahr wa salaati ad-duhaa wa bi an laa anaama hattaa uutira rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al abu an-Nawawi rahimahullah mooy saxaaba biñ la ne woon du moom itam yeneen saa sam da mel ni limu mu dénkoon Abu Hurayra te nañ ko ci xadiis bo bële bañ koy gis bu Seydina Abu Hurayra sauf que bi tuddoon nañ ko foofu waxoon nañ bi moom Seydina Uwaymir Abu Darda'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu loolu gisoon nañ ko waaye mu ne waan Abi Darda'i mu ngi jële ci baayu Darda looloo doon dakkantal waaye Uwaymir la Ibn Malik ah, rahimahullah moo gën a siiw ci turam mu ne aws annahu qaala nee na sahaaba la woon ma habibi sama soppe ba sallallahu alayhi wa sallam bi salaasin ci ñetti mbir lan ada'uhunna duma leen bàyyi mukk mukk mukk ma ishtu fekk maa ngi amuk dundo fekk maa ngi dundo fu ngeen gisale defuma ko rek mooy abu darda dundatu man ñett yooyu mooy man bi bi siyaami thalathati ayyamin min kulli shahr mu njëkke ko comme ni mu njëkke ci hadith sayna abu hurayra bi ci woor ñetti fan ci weer wu nekk benn ñaareel comme bële tamit bee war rakkaatay duxaal Abu Hurayra waxoon bii wa salaati duxaa ak julli li nga xam ne mooy yoor yoor wabi mooy naafil ak yoor yoor wabi an laa anaama hatta wuutir ñetteel tama bañ a nelaw fekk witaruma bu ma nelaw de fekk witar defuma ko waaw ina sayna Abu Hurayra wan utira qabla anaam mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayni rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom donga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad daal dina na ko noonu daal dina koy solo al imaamu abu daawud mbokku taalibeem ñoom ñaar ñëpp nekkoon taalibe imaamu ahmad yu direct rahmatullah ala aljami te dinañ gis riwaya imaamu Abu Dawud be imam Ahmad bi ñoom xalili lañ wax waaw ñoom noonu lañ ko ndee awsaani xalili comme sayna Abu Hurayra li mu wax moo tax ñu ne loon du moom kese lañ ko wax kon nag al imamu Muslim wa Abul Husayn kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu istihbaabi salaati duhaa foofu la ko ne mu ne wa haddathanii Haaruun ibn Abdillah wa Muhammad ibn Raafi' imam Muslim mu ne nettale man dong sama ñaari sëy ki ci njëkk mooy Haarun ibn Abdillah di Haarun ibn Abdillah ibn Marwan al-Baghdadi Abu Musa al-Bazzaz al-Hafiz ñu xame woon ko al-Hammal rahmatullahi alayhi gane àddina 171 génn àddina 243 rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn Rafi' ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an-Naysaburi az-Zahid al-Hafiz rahmatullahi alayhi hafiz la woon jaamukatu Yàlla abid la woon génn àddina moom gane àddina vers les cent soixante dix génn àddina deux cent quarante cinq rahmatullah alayhi ma mu ne ñoom ñaar qaala nee nañ abi fudayk mu ne ki leen nettali moo ibn abi fudayk di muhammad ibn isma'il ibn muslim ibn abi fudayk dinar ad-dili rahmatullahi alayhi nekkoon fële moom génn medina muy génn àddina la deux cent am na nag ñu ne deux cent un am ñu ne cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi alayhi an ad-Dahhak ibn Uthman mu jële ci ad-Dahhak ibn Uthman ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam al-Qurashi al-Hizami waaw su mbokku euh, euh, borom la tabi' ma laysa indak Hakim ibn Hizam frère Hakim ibn Hizam nekkoon Euh, Iba yaay Xadiija moo doon bàjjanam ah parce que yaay Xadiija ñoo bokk baay Xuwaylid ah Xadiija bint Xuwaylid ah ñoom ñoom ñooy ay mbokk léegi muy Xaalid ibn Hizaam Hizaam bokk mooy mbokk Sayyidatu kii eh, moom Xaalid nag frère kii la hmm? eh, kii la maamam bi frère Hakiim ibn Hizaam ah. an mu ngi noonu kon ad-Dahhaak ibn Usmaan ibn Abdillah ibn Xaalid ibn Hisaam al-Qurashi rahimahullah génn àddina la 153 rahmatullahi alayhi an Ibrahim ibn Abdillah ibn Hunayn moo ko jëlee ci Ibrahim ibn Abdillah ibn Hunayn al-Haashimi Abu Ishaaq al-Madani mawla al-Abbaas ibn Abdil Muttalib génn àddina la 100 rahmatullahi alayhi an Abi Murra moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy Abu Murra di Yazid Abu Murra al-Hijaziyu al-Madaniyu al-Hashimiyu mawla Aqil ibn Abi Talib am ñu ne non mawla Ummu Hani la bint Abi Talib di seeru Aqil rahmatullahi Sayyidina Ali radiyallahu anil jami' moom nag muy génn àddina entre soixante-dix ak quatre-vingts rahmatullahi alayhi mawla Ummi Hani la imaam Muslim fii wax an Abi Darda moo ko jëlee Abu Darda di Uwaymir ibn Malik ñii ne non Uwaymir ibn Amir la ñii ne non Uwaymir ibn Sa'laba la ñii ne non Uwayr ibn Abdillah la ibn Qays ne non non non Uwaymir ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya ibn Amir ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraji al-Ansari Abu Darda loolu si wala al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu wa arda nekkoon Dimashq finalement génn àddina ci xilaafa sayyidina Usman ibn Affan alayhima ridwanu rahim rahman la 32 ñi ne 31 rahmatullahi alayhi wa radiya anhu annahu qala awsani habibi sallallahu alayhi wa sallam bi thalathin lan ad'uhunna ma 'ishtu bi salati bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahr wa salaati duha wa bi an la anaama hatta utir nii la ko al imaamu muslim indi kanta imaam ahmad ak taal beneen mbokku taal yu imaam bu daaw ñoom ñëpp xaliili lañ doon waaw xoolal al imaamu ahmadu dañ jël benn ci imaamu ahmad benn ci al imaamu abu daawud al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu hambal ah al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne mu ne haddathana Abul Mughira mu ne nettal nañu mus mooy min musnad min musnad al-qabaa'il wa min hadith Abi Darda Uwaymir foofu la ko indi ci musnad mu ne haddathana Abul Mughira imaam Ahmad rahimahullah mu ne nettal nañu Abul Mughira di Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani Abul Mughira ash-Shami al-Himsi génn àddina la 212 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Safwan mu ne ki ñu nettali mooy Safwan di Safwan ibn Amr ibn Hiram as-Saksakiyu Abu Amr al-Himsiyu rahmatullahi alayhi génn àddina cent cinquante cinq am nañu ne cent cinquante huit wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathani nettali mu ba'dul mashayikh ba'dul mashayikh leen di ci sëriñ fi moo tax hadis bi fii daa fi tàll bi wérut parce que comme mooy kan kenn ci sëriñ see ma nettali loolu mu ba xam la woon mu maa fiihi raawin lam yusam bépp xadis boo xamante ne nii euh, kenn xamul kan lañ fa tudd moom saa yi ñu naan waaja neen am na benn sama benn tànt te yow fukki tànta te ci ñoom am nañu wóor am nañu wóorul loolu xadis boobu jarul nga koy nettali parce que dëgërul voilà wala sama benn najaay wala sama sama baytix yi alors que nga am baytix yu bari yoo xamante ne nii am nañu wóor am nañu wóorul wala nga naan man daal ba ma wàccee ndakaaru am na benn waay boo xam ne nettali woon na ma ne ama keroog sëriñ diw nee na nangam ak nangam ma ne loolu du càllale bu baax jarul koy nettali lu dul xanaa yéemu ci bu dee le mooy wax lu yéemu la loo xamante ne ngir wan ne xëy gaa yi ñoo mën a nettali kon a ah, <laughs> ma ne xaala mu ne haddasani nettali na ma ba'dul mashayikh lenn ci sëriñ fi an abi idris <laughs> as-sakuni mu jële ci abu idris as-Sakuniyu rahmatullah alayhi ash-Shami al-Himsi rahmatullahi alayhi moom maqbul la ah, hadis bi moom daa am ay am nañu ko taaba waaye lay wóor an Jubayr ibn Nufayr gis nañ ko ci ca hadis ba la ñu génnoon ci jotaay ba la ñu génn Jubayr ibn Nufayr ibn Malik ibn Amir al-Hadrami rahimahullah nga xam ne muxadram la fekk na jamono yeneen saa salaam baayam waaye moom daa ñëwul woon ci délégation bi ñëwul woon lool moo tax an abi Derdiya yi gis nañ ko sànq mooy mir radiyallahu ta'ala anhu qaal awsani xalili Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam bi salaas laa ad'uhunna li shay' mu ne awsani net gis nga sama xarit bi Abul Qaasim yi ñu ko ci Abul Qaasim bàyyi séddale taxaw ci séddale waaw moom mi nga xam ne mooy Abul Qaasim waaw Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam di ci ñett yoo xam ne laa ada'uhunna li shay du ma leen bàyyi ngir dara amul lenn loo xam ne mooy tax ma baleen loolu moom du am moom aw saan yi daal di mooy dénk bi siyaami salaasati ayyaam ci ma woor ñetti fan min kulli shahr moom la njëkke mu njëkke ko ci ñetti weer ci ñetti ci weer wu ne waan la anaama ma bañ a nelaw illaa ala witri ci kaw fekk ma witar ba pare wa subhati duha ak li nga xam ne mooy naafila ak yoor yoor fil xadari wa safar moo xam ma tukki wala ma teew nekk ci dëkk bi tukkiw ma wala ma tukki kon noonu la ko al imaamu ahmadu ibnu muhammad ah, am na nag indiwaat na ko ci ñoo xamante ne boobu càllale boobu moom wir na parce que loolu nekkul Euh, euh, euh, li nga xamante ni mooy jàll cok jokkaloona maqbul abu idris as-sakuni waaye am na hadis bii daal nañ koy taaba moo tax moom sahihun li shawahidihi voilà kon mu ngi noone léegi ñu xool imam abu dawud bu ci nekk kon imam ahmad ñaari càllaleem ñaari yi la ci indi awsaani xalili bu ci nekk voilà kon nag mu ngi noone kanta alimamu Abu Dawud rahimahullahu tabaraka wa taala moom mu ngi ko ndi kitabu salaa babu tafri' abwabil witri babun fil witri qabla an-nawm mu ne hadathana nettali nañu Abdul Wahhab ibn Najda mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdul Wahhab ibn Najda ah, al-Huti Abu Muhammad ash-Shami al-Jabali rahimahullahu taala daal di génn àddina dans deux cent trente rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana Abul Yaman mu nekk ñu nett mooy Abul Yaman di al-Hakam ibn Nafi' Abul Yaman al-Bahrani rahimahullah moom sëriñ imam Ahmad la Ah, naka noonu imaam al Bukhari yi day jëlee ci moom directement voilà muy Abul Yaman mi al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani Abul Yaman al-Himsi rahmatullahi alayhi génn àddina 221 an Safwan ibn Amr gis nañ ko sànq an Abi Idris az-Zakuni gis nañ ko sànq as-Sakuni gis nañ ko sànq an Jubayr ibn Nubayr gis nañ ko sànq an Abi Darda gis nañ ko sànq rahmatullah radiyallahu anhu qaal awsaani xaliili sallallahu alayhi wa sallam bi salaas laa ada'uhunna li shay'in awsaani bi siyaami salaasati ayyaamin min kulli shahr wa laa anaamu illaa alaa witr wa bi subhati duhaa fil hadari was safar kon mu ngi nii nii la ko al imaamu Abu Daawuda Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi nii la ko ëndee walillahi alhamdu wal kon mu ngi noone kon hadis bi comme bi ñu génn bu Seyna Abu Hurayra mooy yonent way sa sam le kaale ma buntu bi di wax ci istihbaabu sawmi thalathati ayyam min kulli shahr gu ñu sopp woor ñetti fan ci weer wu nekk yonent bi alayhi salaam daal di koy dénk beneen sahaaba même lim dénk Seyna Abu Hurayra muy Seyna Uwaymir Abu Darda radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma di wane kon sopp gi nga xam ne moo ci nekk mooy li nga xam ne moo nekk ci woor ñetti fan ci weer wu nekk loolu lu ama am solo la voilà kanta yeneen côté yi wa salaatu duha loolu gisoon nañ ko ci buntam ci côté hadis sayna Abu Hurayra biñ génn ak tamit wa bi an la anaama hatta uti gisoon nañ ko ci buntu witre yi loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna kon mu ngi noone kon loolu dañ ci xam ne ki nga xam ne mooy sëriñ bi baax na xool ci ndongom yi ñoo xamante ne nii da leen di dénk loo xam ne dina xam ne ñoom dinañ ci mën a sax waaw te tamit sëriñ daa war a xam xaalu ñi nga xam ne ñoom la nekk seen sëriñ taalibe yi ba ku nekk comme ni médecin bi di xamee euh, euh, malade yi ñëw ci moom yépp que kii lii moo ko dal kii moom dose bii moo gën ci moom ordonnance sangam bii lañ koy bindal noonu mooy sëriñ tamit noonu lay mel voilà day xam ne yow mii ci wàllu xeetu jaamu yàlla yi lii la lay defloo mu bañ laa jox loo xam ne dose bi day ëpp boo ko jëlee mu bi culbuté sa bopp bi nga am problème daal di faatu <laughs> wala dina am ay complication day xam dosage bi waaw ak loo xamante ne nii dina liñ ci mën a sax te yeneen saa salaam doon na wax ne li gënoon comme Sayyidatu sa doon wax radiyallahu anha ne li gënaloon yeneen saa salaam mooy maa duuy maa lay wa in qall jëf jaamu yàlla ji nga xam ne da nit boroom da cee sax même bu dee lu néew la waaw moo ko gënal lu bari loo xamante ne nii sa waay bu subaa nga waccaat lépp parce que manoo rythme boobu manoo ko demee waa te danga gis ne kon li nga xam ne liñ naan yeewu guddi dinaa fili baax na yooyu wala ngëneel yi ci nekk ah, ah, ah, yooyu yëpp ñi nga xamante ne ci saxaaba yi yeneen saa sam da leen a dénkoon lii moom ñoom doonuñ ko woon bàyyi ngir dara parce que loolu la leen yeneen saa sam waxoon waaw te lu mel noonu la waxoon Seydina Abu Bakr bi mu ko laajee na ko yow nan ngay witar mu ne ko man damay witar bala maa tëdd mu ne ko ah yow da jël nga li gën a wóor mu ne ah Omar yow waaye xadiis Seydina Abu Qatada bi ne sax Imaam Muslim kanta yow Omar nooy def Seydina Omar ne yii man moom damay nelaw bu may ci guddi gi ma yeew mu ne ko ah yow axasta bil quwwa yow li nga jël moo gën a dëgër parce que loolu <laughs> mooy da yeewu moom du ñëpp ko man waaw Seydina Abu nag jël na li gën a wóor waaw witar laata ngay nelaw moom mooy incident wu damaa sonnoo nag ba nelaw ya daa xóotoon ba mën a kumawoon kii yow loolu lépp la ci waaw kon ku nekk yeneen saa xam neewul kii yow li nga def baaxul ku nekk mu mu saxal la la nga nekk rawatina bii mu daal di koy dénk Seyna Abu Hurayra waaye dénk ko Seyna Abu Darda mooy bala ngeen a tëdd ku nekk ci yéen ñaar na ngeen witar voilà kon loolu nekk loo xamante ne nii lu hama hama ham solo voilà waaw moo tax bu kenn ñëw naan waa yaay diw moom moom man jaaxal na ma ko waa moom tout temps moom naa fi la guddi dara moom witar kese mais kan moo la ne naa la guddi boo jullee timi boo jullee gee loo julli waat fi la la naa dugg waaw guddi mu ngi commencé timis waaw waaye naa fi la gi tax ñuy wax waxoon nañ la gisoon nañ ko te loolu mooy li gën a dëgër mooy boo jullee lii ba pare boo jullee gee mooy léegi dangay ngay yooy ngay julli loo julli lu nekk loolu ci naafile yi la voilà ça ne veut pas dire que wa an utira qabla anam ba ma witar bala maa nelaw mooy waa ji li muy def mooy ñaari rakk lay julli teg ci benn safaak witar kese déedéet tekkiwul loolu voilà mais daal balaa nelaw moom dina julli ba dina witar tëje ko julli guddee voilà loolu moo gën a wóor waaye nag képp koo xam ne man nga leneen di comme ni Seydina Omar doon def te yenn saa saa looloo doon xadiyoon voilà loolu la doon def nga jël waaye nag bëgg a def loolu ne man loolu laay tàndum te yow jamais nga yeew loolu tamit yow yaa ngi euh, xañ sa bopp li nga xam ne mooy witar ak fa ko yone saa santeg banoon awtiru ya ahlal islam witar yéen waa l'islam kon loolu euh, boola bu ragal nga ne yow yeewu day jafe ci yow witaral bala ngay tëdd waaw ku ragal moom doo yeewu moom yow moo nga witar waaw nit ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp waaw dégg gënee li ñuy wax yeewu ah, ah tahajjudu euh, nelaw yeewu bu la taxee puus ci nga ne moom nga bëgg a def askay mais fekk nga man ko boo ko manul nga def lii waaw te tamit dañ cee xam ne saxaaba yi li sayna euh, Abu Darda wax ne man yooyu awsaani habibi bi salaasin lan ada'uhunna ma ishtu waaw yonent way sa sama xarit bi moo sama soppe bi moo ma dénk ñett yoo xam ne duma ko ba mukk fekk maa ngi dund saxaaba yi loolu la woon lépp lu leen yeneen saa ma sa dénk te gisoon nañ ko ci xam Abdallah ibn Amr ibn al mu ngi ñëw tamit xadiis am na ko ndiwaat fii te romboon na moom la moom la ci teg après juste après xadiis bi voilà ak Seydina Abu Hurayra mi gis sànq ñoom ñépp amul kenn ku ci bàyyi la yeneen saa saram ne ne lam lam dëggaale woon a yow lam la dénkoon ba na ngay génne àddina ci noonu nga nekk waaw loolu mooy kóllëre yi nga xamante ne jaaj façon jaayante boo xamante ne dafa resté mooy nit ki boo amee kóllëre ak ab sëriñ ci yenn jaamu yàlla yi bu boobaa da nga koy respecté voilà kenn forcé wu la ci dara waaye bu dee yaa engagé wu ne man damaa man maa engagé wu lii di ko def na ko waxee nag na ko respecté ci buntu bay a kese la waaw li masaahi tariqa yi di wax côté yooyu kese foofu rek la dugg ah waaw ça ne veut pas dire par force non non non yow ku nekk am nga libre choix seet li la doy nga ne man lii nangu naa ko wala nangu moom léegi nag boo engagé woo yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud day taxaw sa kanam yéen ñi gëm yàlla matal leen nag li nga xam ne mooy seen kóllëre yi nga xam ne seen pacte yi ngeen jëlañ waaw te saxaaba yi loolu la woon moo tax gisoo euh, saxaaba yi nga xam ne ñoo jaayantoo ne yeneen saa salaam mu ne leen te bokk na li mu jaayante ñoom du ngeen laaj kenn dara waaw te du ngeen laaj nit ñi dëre kenn dëre dëre dëre waaw waaw dañ ko respecté dañ ko respecté waaw neewuñ ah non loolu moom garaawul ba ci seen bi yar bu wàcc bu bu waddoon sax bu waddoon doonuñ ko woon laaj kenn waaw waaw kenn dañuy wàcc doonuñu eh diw eh, te nga maa jottali yar boobu déedéet <laughs> ñoom ñooy wàccal seen bopp jël ko parce que lu tax parce que dañoo jaayante woon ak yonent bi hmm? sallallahu alayhi wa sallam te doonuñu woon laaj te bu ñu laaj dara waaw kenn dara dara dara xam nga loolu du loolu du loo xam dañ naan bañ a laaj leen ak jaamu yàlla max dala waaye mooy eh, eh, nu mu tudd eh, l'islam dafa soxla ñoo xam ne ay électron libre lañu du ñu dépendre ci kenn waaw waaw du ñu dépendre ci kenn lu seen boroom kese waaw ñaan service xam nga laaj service defal ma lii xam nga loolu lu xaram waaye nag il faut daa soxla loolu moo tax yeneen saa salaam tàggat ñoo xamante ne nii ñoom da leen ne moom li may jaayanteeg yéen mooy bu ngeen laaj kenn eh, déré dara dara waaw loolu ci buntu jaayante côté yooyu rek loolu mooy fondement wu li nga xam ne moom la mashaayix yooyu di wax wallahu ta'ala a'lam <coughs> waaw kon. yii nga xam ne saxaaba yi noonu lañ meloon waaw kon képp koo xamante ne ji mas na ci euh, euh, jaayanteeg yonent bi alei salaatu dara kenn du ko bàyyi waaw kenn du ko bàyyi dañu ne non grawul looloo xam naa jamono lu njëkk nañ ko taawil waay <laughs> waaw nañ ko taawil rek nañ jàpp ne bon xam naa yonent saa salaam de bon Euh, bon temps yooyu temps yooyu la woon quoi waaye xam naa moom léegi moom affaire bee de moom doon yoon defante moom kon loolu lu ama am solo la quoi waaw waaw xam ne saa sox da ko jëloon euh, euh, ay ay ay pacte quoi waaw allah yasal annas shay'a walillahi alhamdu wal minna saw sayna sawbaan it dina lu mel noonu waaw yeneen saa sam ne leen man yadmanu lii wahida wa lahul janna ku may garanti lenn ma garanti ko ajjana mu am ajjana mu ne Yahya muy eh, ki nga xam ne moo jële hadis bi ci bu bokk ci ñu ko jële mu Yahya ibn Sa'id al mu ne mu wax haahuna kalimatu maana allah yas'al an-nas mooy lan ngeen bañal laaj nit ñi dara kooku du toog fii même bu amee soxna non du jëw soxna si jottali ma euh, sama saag bi foofu man nga ma jottali sama lunette yi déedéet lu ma ci soxla day wàcc jël ko waaw bu dakkoon ci kaw étage am ñuy taxaw jekki rek ab daram wand du ab xale buy robb di yëkki di dugg ci kër ñoo ko ëndaaleel ma sama lool déedéet moom mooy wàccal boppam waaw Allahu akbar kuy respecté loolu moom ci yooyu lan ngay xalaat digalu yeneen saa salaam yi nga xam ne moom moo leen ko digal ci jaamu yàlla mahba Allahu kon loolu daa nekk loo xam ne lu ama am solo la euh, mooy wallahu taala alam waaw kay wallahu taala alam léegi al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadis boo xam ne it jotoon nañ ko gis muy xadis mille deux cent soixante mu ne waan Abdillahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawmu talaatati ayyaamin min kulli shahrin sawmu dahri kullihi muttafaqun alayhi kon al imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ndi hadiis bi nga xam ne moom itam rombon na voilà mu ne waan Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas mu ne ta mu ngi jële ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na sawmu thalathati ayyam woor ñetti fan min kulli shahri ci weer wu ne loolu de alhamdulillah sawmu dahri kulli loolu mooy équivalent yàlla da la ciy may yoolu ku woor sa jamono lépp allahu akbar waaw mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi mu ne hadis bi de al imaamu al Buxaari nako noon al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko daal di solo Allah hadis bi romboon na waaw mooy hadis cent cinq la cent cinquante cent cinquante ca baabun fil iqtisaad fil ibaada hadis bu gudd boobale waaw mooy bi Abdallah ibn Amr ne ah man de a eh, dém bu gudd boobu rek loolu newuñ fi di ko waxaat dañoo xabaar yu neen saa ne ko man maa wax ne wallahi la asuumanna an-nahaar wala aqumanna al-layla ma'ish waaw dañoo am daal te loolu baayam baayam la Abdallah Amr ibn al moo dem kalaame ko yeneen saa salaam parce que dañ koo mayoon soxna soxna suñ ko takkaloon sawaay <laughs> sayna Abdallah ibn Amr baayam Amr ibn al-As dem fa di seeti di ko seet si fekk fa soxna si laaj ko waa nanga def ak sa boroom kër waaye ba alhamdulilah moo ko ah moom de jàmbaar la kenn gënu ko waaw bëccëg yi yépp da koy woor guddi yi day nelaw day julli kese waaw Abdallah ibn Amr xam ne lii moom problème la kii Amr ibn al-As non lii moom lii moom du taggaate <laughs> wala bari na lu ñu yaakaar nag taggaate la du taggaate ah parce que waa ji moo dàq jaamu yàlla bay ba fil ak yi nga xamante ne nii borom bi moo ko booleeg ñooñu ak ay nit yoo xam ne da leen koo waral moom mu fell ko parce que nee na day jaamu yàlla loolu du jaamu yàlla ah, du taggaate moo xam ne lii moom ngandama paro ngandama problème a ngi mu ñëw wax ak moom ne ko par force nag yow wax ak moom ba pare dem clamer ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeneen saa salaam nag woolu ko benn bi mu ñëw seet si ko ne ko ah ndax xabaare wuñ ma ne yow yaa wax lii mu ne ko ah wax nañ dëgg de mu ne ko déedéet bul def loolu waaw bul def lool de am na ci yenn yi ne ko sa yaram daa am ci yow aq sa soxna am ci yow aq wa zawrika wa wa wa li zawrika alayka xaq sa ñi lay seet si dañoo am ci yow xaq waaw waaw sa waa kër sa yaram sa loolu léegi joxal ku nekk aqam te mel noonu la Abu Darda mii moom la ko Salman waxoon mi ngi gisoon sànq waaw <laughs> loolu yeneen saa waxoon na ko Abdallah ibn Amr ah. voilà comme li selian Salman waxoon Seydina Abu Abu Darda radiyallahu hadis boobu la gisoon nañ ko ci waaw foofule mu yeneen saa mu ne ma falaa tafal ci benn riwaaya sum wa aftir wa nam wa qum fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan waaw wa in wa inna bi hasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathata ayyam fa inna laka fi bi kulli hasanatin ashara amthaliha fa inna dha fa idhan dhalika siyamu ad-dahr allah mi noon loolu la yeneen saa salaam wax ko ko nekku bul def li ma dégg li nga ne loolu lañ ma nekk nettali ba pare nga ne lool nga wax bu ko def de waaw ne ko sum waaftar mais wooral di dog waxu ko wooral bu timisee nga dog non mooy wooral ay jour am jour yoo xam ne doo ko woor wanam del nelaw guddi gi wa wa xum te benn partie ci guddi gi mais doo jëw raatale guddi gi yëpp naan da ngay jaamu yàlla fa inna li jasadika ndax sa yaram wi la borom bi dénk def ci sa ruux gi alayka xaqa daa am ci yow aq waaw wa inna li aynika sa bët yi alayka xaqa dañoo am aq ci yow dañoo war a di nelaw dañoo war a di nelaw bët yi aq seen aq jox leen ko waaw wa inna li zawjika alayka xaqa mais sa soxna si la borom bi booleel mais da nga daa am ci yow aq tamit bu dee ku am yu bari yu wax yi tey noppi wa inna li zawrika alayka haqqan ñi lay seet si tamit dañoo àq ci yow mënuñu saa bu ñëwee rek nga naan leen damaa woor damaa woor damaa woor non wa inna li zawrika alayka haqqan wa ba pare ne ko nag wa inna bi hasbika doy na nag sukk an tasuuma fi kulli shahrin thalathata ayyam nga woor rek ci weer wi weer wu nekk ñetti fan fa inna laka ndax bu boobee di nga am bi kulli hasanatin ci yiw bu nekk mooy bés boo woor bu nekk lu mu néew néew ashram saaliha fukk yu mel noonu fukk plus fukk plus fukk koy daal muy weer wi fa idan bu boobaa daalika loolee siyaamu dëhri mooy woor li nga xam ne mooy woor sa jamono yëpp sa dund yëpp waaw ñu ngi noonu waaw loolu la ko neen saa saa waxoon waaye nee fa shaddatu ma taral sama bopp fa shuddida alayya na nee na man am naa kattan man naa lu mel noonu mu ne ko kon wooral ko kooru si nabi laay daawut wala tazid alayhi ta bu ci yokku ah. waaw ñeena ma ne ko waa luy siyaamu Daawuda alayhi salaatu wassalaam amoon ne ni sudda waaw moo tax Abdallah doon def lool moo tax ca finalement ba mu ñëwee ba mu nekk mag ndax sëriñ bi day xam sa xaalu tay sa ëllëg liñ lay wax du pour benn jamono sa bopp nga xam jamono ji est ce que loolu nga ko mën nga jël engagement yoo xam ne di ko di nga ko di ko continuer waaw moo tax mu ne ay way ba ma ba mu magee mu ne wala an akuna qabiltu thalathata al ayyam allati qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali waaw c'était trop tard ba mu ñëwee ba nekk ba yeneen saa salaam dem na bu yàgg waaw mbir mi jafe nag ci moom mooy muy doxal la nga xam ne moom la joxoon yeneen saa salaam te dina ko mattal ndax saxaaba yi loolu la mooy liñ la doon wax sànq lépp lu ñu kóllëranteeg yeneen saa salaam dara ci monde bi du tax ñu bal waaw mais ba mu demee ba nekk mag affaire bi metti ci moom lool. mu ne waay waay aka neexoon waaye ma nangu woon ñetti fan yama yonent bari saa saam njëkkoon a wax waaw loolu de ma nangu woon ko jamono jooju moo ma gënaloon sama njaboot ak sama alal yépp tey waaw waaye nag bëy woy na mbuus kon nag lii mooy xadis boobu la moo nekkaat nii sawmu salatati ayyam min kulli shahr sawmu dahri kulli waaw waaw woor ñetti fan ci weer wu nekk mooy woor nga yaa ngi am yoolu ku woor sa dund yëpp waaw ndax da def ramadan ramadan fees na waaw ñetti fan yu nekk muy ramadan trente la comme niñ ko waxe woon ci euh, hadis yële buntu bële trente fois dix égale trois cents waaw yow duur nga affaire yi waaw yow weer woowu mat na sëkk xoola weer woowu mat na sëkk waaw dafa mat sëkk léegi yeneen weer yi ñetti fan ngay woor nga mel ni ku woor weer wi yëpp ndax dix plus dix plus dix égale trente boo ko defee weer yi ci des yëpp kon weer wu nekk dafa mel ni ngaa wooral yàlla weer yëpp loolu la lay fay waaw loolu mooy woor bi nga xam ne buñ naan siyaamu dëhëri bi baax loolu la sinon moo tax mu ne ko fee wala tasina boo demee manoo lii léegi siyaamu yàlla daaw yàlla daawut bu tabu ci yokk dara yemal ci loolu kon loolu mooy li nga xam ne mooy al hadiyu sharif hadiyu rasulillah te waxoon nañ la ci xadis ba bañ koy gis année yooyu yëpp ban moo ci gën waaw yoon nañ ne mooy li mu ko njëkk wax moo tax moom ci boppam nee na ma jàppoon ci loolu may ne saa sa waxoon ñetti fan yooyu ci weer wu nekk moo ma gënaloon waaw moo ma sama àll ak sama njaboot waaye nag c'était trop trop trop trop tard kon affaire baa ngi noonu kon xadis boobu romboon na lëkkaaleem ak suñu bunt bi xanaa loolu kese lañ ci yokk. mooy sawmu thalathati ayyam min kulli shahr baabu istihbab sawmi thalathati ayyam min kulli shahr waaw yeneen saa salaam kàddu yooyu la ni qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidina abdullah ibn amr radiyallahu anhuma ibn al-aas mu ne yeneen saa salaam nee na sawmu thalathati ayyamin min kulli shahrin ah sawmu dahri kulli woor ñetti fan ci weer wu nekk loolu mooy nga woor sa jamono ji yëpp waaw sa dund bi yëpp